farraqahu ddaymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaabu thaalith fi al adabi wal fadaa'il fi faslun fi ashukr voilà <coughs> faman araada ilma qadri lawliya inda ilahi larshi falyaqtafiya athaarahum fi jadwati lanwaari fi dabbi an manaasibi laxyaari li sayidi lmuxtaari di l asraari alayhi ridwanul ilahi lbaari sëriñ bi radiyallahu anhu ginnaaw li mu ñu waxee li mu waxoon bii weesu mu ne faman araada képp nag ku bëgg nam ilma xam qadra dayok al awliya awliya yi am loo ci xam kantaa peeg ko yow da nga koo manul bu yoboo mu leer <laughs> mooy am ci aperçu ndax yenn yi boo ko dundul doo ko xam même wax kese ndax ki lay wax du la wax limaam bul foog ne ki toog di jàngale wala ki nga xam ne daa toog bind kelim bind rek la xam jamais jamais au plus grand jamais déedéet moo tax lii mooy boo ci bëggee am aperçu am ci loo xam ne en tout cas dañ ko ci xam lenn ci dayo awliya yi ca inda ilahil arshi fa borom kook nooy def fal yaqtafiyaa na nga gëstu ci na nga dem seeti yëri athaarahum seeni jeexital fii jazwatil anwaar ci téere boo bële di jazwa mooy flambeau li ngay téye mu am aluy takk ca kaw di leer al anwaari yu leer yi fi bi ci défendre ci ci daal di aar an manasi bi ci kaweeg mayu al axyaar seen sampuwaay li leen borom bi defal ah ñu tedd ñi li sayyidi ñeel sama sang ba al muxtaar yi mooy al muxtaar al kunti ibn ahmad moom lañ doon wax doom ji moo bind junnatul murid di al cheikh muhammad xalifa muy al cheikh muhammad ibn al ibn ahmad ibn abi bakr al kuntiyu radiyallahu anhuma kii nag bàyyi ji la muy al cheikh mukhtar al kuntiyu mu ne moo bind téere bii ah zil asraari boroomi mbóoti ya moom sa cheikh muhammadul mo moom ba muhammad mukhtar kese la voilà <laughs> damaa miin muhammadul mukhtar ba <coughs> voilà moo tax al mukhtar voilà mooy noonu la tuddoon al cheikh muhammad al non al cheikh al mukhtar al kuntiyu zil asraari radiyallahu anhu boroom mbóot yi alayhi yal na nekk ci kawam ridwaanul ilaahi ngërëmu borom bi nga xam ne moom dong lañu war a jaamu albaari te nekk borom sàkk suñu borom bind suñu. téere boobu comme ni ko sëriñ bi waxe mooy jadwatul anwaar fi dhabbi an manaasibi awliyaa illaahi al axiyaar noonu la ko tuddee muy euh, ngir euh, cheikh al muxtaar al kuntiyu moom moo ko bind waaye loolu maxtuuta la voilà mooy maxtuuta la mooy ab yow fii mu ne boo ko bëggoon mooy mënoo ko am c'est pas accessible. Euh, euh, comme comme téereem bële rek voilà ma la doon wax naan boo demee ca waa alu Saoud fële Arabie saoudite fan nekk ak yu mel noonee di nga ko am maxtuuta ak ay Mauritanie xanaa ci bilaadu Mauritanie voilà kon nag mu ngi noonu mooy lëgëyaguñu ko voilà manuscrit la léegi kon nag mu ne boo ko bëggee lu gën a yaatu fii dama laa ñamal tuuti rek waaye boo bëggee lu gën a yaatu demal ci téere boobu ak téere yi nga xam ne ñoo mel ni ñoom voilà téere ay imaamu Sha'rani yu mel noonu ak yu mel noonu nga xam ne di wax ci seeni ngëneel ak yu mel noonu ak ñeneen ak ñeneen ak yi nga xam ne ñoom al imaam Abu Nu'aym al-Asbahani ak yu mel noonu bari nañu ah léegi nag mu ne lakinnama maarifatul wali as'abu min maarifatil ali mu ne lakinnama waaye maarifatul wali xam waliyu nag xam ko asaabu ràññee ko ci mbir mbindeef yi moo gën a jafe min maarifatil waliyi al aliyi ci ràññee te xam sa borom tabaaraka wa taala xam yàlla moo gën a yomb xamu waliyu nga ne mu ne waaw lu tax mu ne li annahu jalla kamaaluhu zahar bila xafaa'in inda kulli man nadar mu ne li annahu ndax moom borom bi jalla màgg na kamaaluhu ak ak matam zahar dafa feeñ waaw huwa al awwal wal aaxir wal zaahir wal baatin mooy ki jiitu mooy ki mujj mooy kii feeñ mooy li nekk ci àddina bi yépp day tegtale borom bi tabaaraka wa taala di wane ne lii am na ku ko fi def te kookee fa def mooy borom bi tabaaraka wa taala ndax wolof yi li ñu wax te dëgg la lépp lu yëngu ko yëngu ko ëpp doole te kon lu nekk fii rek am na ku ko fi def loolu boo koy topp di ko topp fam lay jëme mooy ca boroom bi tabaaraka wa taala kon nag moo tax mu ne li annahu lii mooy borom xel yu yu yu baax yi kanta borom xel yu feebar yi ñoom loolu moom da leen di yóbbu tugyaanaan mubiina lu dul ca lu leen di jëme ñu naan non lii c'est la nature la dame nature vient fii voilà waaw ah, waaye nature bi la quoi daraay fii yàlla ñooñu ñooy ñi nga xam ne seen xel dafa feebar ba bari ñu jàpp ne ñoo gën a leer ay xel muy ateyeeg seen taalibe yi waaw mu ne li annahu ndax borom bi jàlla màgg na kamaalu ak matam zahar dafa feeñ bilaa xafaa in ci lu amulum nëbbu asamaan sii kat moo ko fi def du sa baay du sa ndey du sa maam du sa sëriñ du sa taalibe yow xam nga ne lii moom boo toppee ko fi def di nga xam ne borom bi la moo tax amul lu nëbbu inda kulli man nazar ci fa képp koo xam ne mu ngi xool ak xolam di xool ak xelam mu leer te amul ak par parloo ak lii lañ sol ci bopp bi ba mu fees del tax nanguwul di xam borom bi tabaaraka wa ndax lépp loo xam ne lu am la am na ku ko fi def te loolu mënula continuer tasalsul bopp mënula continuer sans fin waaw mënuñu ne lii am na ku ko fi def ñu ne waa kooku ko fi def kan moo ko fi def nga ne diw ñu ne kooku kan moo ko fi def nga ne diw muy continuer san fin lool manu nekk am xel ci boppam moo ko nanguwul te daa impossible lool waaw loolu manu la nekk il faut mu am fu mu yem waaw ay foo mu am foo xam ne fa lay yem te foofu mu yem fa mu yem nag nga xam ne mooy musabbibul asbaab kooku mooy Allah azza wa jalla kon nag dafa leer amul lu nëbbu ci ña nga xam ne ñooy boroom xel yee ña nga xam ne ñooy settantal waaw loolu moo tax moom xam ko moo gën yombu ma moom borom bi léegi nga ne waaw wali yu moom lan moo tax radiyallahu anhu moom moom mu naqaree xam mu ne amal waliyu fa huwa dukuti taami min haythu ma yakunu fil anami li aklihi wa shurbihi ma'a al wara wa ghayri dhayni wa yulaqi darara mu ne amal waliyu ndaal ki nga xam ne am waliyu la parandoo borom bi la azza wa jalla boo gisee moom mu naqaree xam mooy fa huwa moom duktitaam aji ku aji kuy nëbbatu la mooy dafa nëbbatu min haythu maa yakunu fil anam fa nga xam ne ci lay nekk ci biir mbindeef yi mooy nit la comme ñépp <laughs> waaw nekk nit nag comme ñépp lool ci barrière yi la bokk yi tax boroomu nitam du ko xàmmee waaw Cheikh alhaaji Omar al Fuuti Taal radiyallahu anhu indi na ci yu bari ci barrière yi nga xam ne moo tax nit du nangu waliyu nangu moroomam wala sax waliyu boo xam ne du moroomam waaye nangul ko la ko yàlla def loolu ay daa bokk ay ay barrière ay aqabaat ay pat yu tax yow doo ko franchir pour nga xam leen foog nga franchir yooyee foog nga nangul leen waaw te bokk na ci xijaabul mu'asara ay kiiraay yu rëy rëy mooy ñoo dundandoo waaye yow booy bii fan la ma kiiwee waaye yow sa booy bii waaye yow kii naan la kii keroog la juddu ngeen téem ma ne maa rendi xar mi après mooy mais léegi boo waaye yaayam maa ko wàcce après boo wàccee yaayam rek. te yow yaa gën a tay ne ci wàllu alal mu ngi nii sa dépense moo la ko yoral lu tax nga nangu côté boobu que ne moom moo la gën foofu parce que ah, borom bi xéewal na ko loo xam ne xañ na la ko ba yow sa dépense moom nga ko yaakaar léegi lan moo tax loolu nga nangul ko ko déet ku mel noonu sax bu nee man ku baax la ak wilaayam dañ koy nangu parce que nit yi léegi wala yu bu am alal lañ gën a mën a gëm ko wala yu bu ñàkk <laughs> wala iyaadu billah waaw <laughs> parce que dañ lay topp ndax ndab yañ fay mën a lekke boisson yu sedd ya njar yu baax ya waaw te boo fa demee sax buñ fa yàggee nga may leen soxna ci soxna yu taaru ya lool kay day tax gaay di ñëw lool moo tax nag bokk na ci li tax wàllu yi ci léeg-léeg ñuy def yu mel nii lañ waxoon ci jotaay bii weesu te sëriñ bi waxoon ne léeg-léeg mu def wàllu yu bi def ci biti nii lu wuteeg charia ngir daldi ah ibtila ngir nattu nit ñi. bu ko defee gaa yi bu weddi ko mooy loolu la mooy day bëgg xam ñi nga xam ne xam na ko mais xam nga bu ñëwee rek ne yow diw demal loolu day xaw a kii mais day am fu muy jaar def ko day def lu wute charia bi ci biti ngir xool ana gaa yi kan moo ci dëggoo ci dëgguwul waaw mën ngaa ñëw sax laaj ko ne ko man sëriñ man de lii jaaxal na walla wala nga toog ne bon yàllaa xam dina ma leeral waaw comme le Seydina al-Xadir waxoon Seydina Muusa te moom sauf que boobu au début sax la ko wax ne ko mënoo ànd ak man ah <laughs> te suuratul Kahfi non mënoo ànd ak man waaw <laughs> ndax yow <laughs> ni ma la xamee mënoo ak man man damaa nekk ci yow xam-xam boo xam ne borom bi moo ma ko xamal ma yow xam non yow Seydina Muusa yaa ngi ci xam-xam kaw xam-xam boo xam ne alayhi salaam borom bi xamal na la ko man xaw ma ko man Xadir. man nag nekk naa ci kaw xam-xam boo xam ne borom bi xamal na ma ko waaye xamal la ko te xadir kat Seydina Xadir waliyu la mooy du yonent ci li gën a dëgër ci waxu awliyaul kibaar yi moom du yonent de waaw même bu dee ñoom al imaam al hafiz ibn Hajar rahmatullah dañ naan wali dañ naan yonent la mais la ca lañ ciy bañ day amaat parce que. ne waliyu la kon nan la mën a ñëwee suñu boroom di waxub yonent mu dem mu koy mu koy jàngal noonee di ko xamal dana ko demal damaa ñëw Seydina Muusaa dafa ñëw ne ngir nga jàngal ma waaw ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda ci nga xamal ma jàngal ma ci li nga xam ne jub ci la sa boroom xamal waaw ñoom loolu la ñuy bañ naka la loolu lañ ciy daw ab yonent naka lay demee ci ku dudd yonent naan ko nga jàngal ma Euh, Seydina Xadir yonent la dañ naan la bañ dina amaat de ma ne la waaw parce que kenn nattablewul ne yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam Seydina Muusa bokk na ci ñi gën a boo génnee yonent bi ulul azmi la bokk waaw ñu suñu boroom di wax boroom dogu yu mag yi ci yonent yi waaw shara'a lakum min ad maa wassaa bihaa Nuuha alhamdulilah ñëpp tudd foofu ñoo yonent yu mag yi te Seydina Muusa ca la ginnaaw yonent ma lay saab saab Seydina Ibrahim mais moom moo ci tegu ci ñi gën ci mëndeefu yàlla yi waa léegi la nga doon bañ <coughs> Seydina Xadir kenn nag tablewul Seydina Muusa ko gën te moo ko ëpp fuuf ay darajaa ki ca borom ba te pourtant yow boo dee da ngaa ne waa na nekk yonent dañ naan même bu nekkee yonent keewa ko sut te pourtant <coughs> kon itam la nga doon bañ naan mu euh, mu mu jàngal ko day am rek. waaw mooy moom waliyu la voilà waliyu la du mee du yonent alayhi salaatu wassalaam léegi lu ñu doon waxati <coughs> mooy <coughs> moom Seydina Muusaa daf ko waxoon ne ko man waa ndag man de gisuma nga mën a muñ mu ne ko insha allah dinaa kiiw ak yow voilà mooy yow su waa nga laaj wala nga bàyyi ne après comme li mu ko waxoon ne ko bu ma àndeeg boo àndeeg man nag falaa tas al nii bu ma laaj an shay'in ci dara sa hatta uhditha laka minhu dhikra ba ni ma lay indilee ak nettali wax la lu tax ma defoon lool waaye ginnaaw mënu ko woon a muñ moom Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam moo tax finalement dañoo tàqal ko waaw léegi nag yow wala yu bi day def lool parce que nit ñu bari dëgguwuñu li leen fi indi mooy ndab yeeg yi ñu wax sànq day def yooyu nag ngir xool kan moo fiy jógee waaw léegi nag bon nga xam ne moom azabadu la